voilà kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam léegi nag euh, mu des mu des ginnaaw loolu hmm? euh, waa léegi ah <laughs> léegi mooy euh, lan mooy àtteem lan mooy àtteey fekk koy julli nga ñëw jaar ci kanam eh, non balaa loolu non balaa loolu balaa loolu balaa loolu attends mooy waa léegi kanamu kii julli mooy lan ah bayna yadayil musalli ça veut dire quoi parce attention bu dee waa ji daa taxaw fii di julli dëgg la ci kanamam mooy def na deux mètres ci kanamam muy nekk lu yaatu mais est bu ma jaaree ci deux mètres ca taxawa yow pour am mais de toute façon mu ngi jàkkaarloog benn bërëb mais sauf que bërëb boobu dafa gudd dafa yaatu man ma jógee dale jaar est loolu dañ koy toole ne kooku jaar naa ci kanamam walla mu ngi julli fii loo xam ne ëpp na moom fi muy sujoote mooy moom fii lay sujoot waaw mais man ma jaar foo xam ne presque double li muy li muy fi muy sujoot lu toll noonu ma jaar ca kanam mais loolu loolu dañ koy wooy maar dañ koy ya day yi wala biir ndax loolu tamit euh, fekk leerul Euh, man na indi benn problème moo tax nag boroom xam-xam yi dañoo wute lan la ñuy natte waa bay na yaday bi mooy lan ci kanamam loolu am ñu wax comme li al-Hafiz Ibn Hajar wax ne wax tulifa fi tahdidi dhalika fa qiila idha marra baynahu wa bayna miqdaari sujuudi am ñu ne non non bay na bi lenn la mooy bu dee ne nit ki kiy jaar daa robb digganteem ak mooy ak fi muy sujjóot lu toll noonu nga xam ne waa ji fii lay fii bu sujjóotee fii lay sujjóot waaw kay nga jaar ci kanam loolu lay wax am ñu ne loolu la ah sinon ko wax bi mooy lan mooy kon ku jaar fu ëpp fu muy sujjóoti ca kanam loolu kooku waxuñu ko kooku waxuñu ko ah mais fi nga xam ne waa ji fii lay sujjóot kooku lañ wax am ñu ne loolu la waqiila mu ne am na ñeneen ñu ne noo baynahu wa bayna qadri thalathati azra am ñu ne non mooy diggante waa ji bi bi mu taxawee di jullit boobu mooy bu taxawee ah nga nat lu tolloo eh, eh, ñetti xasab ah mooy zira yi nga xam ne booy jàpp fi ngay raxas diggante sa càmp sa sa baaraam yi ba ci conc bi gëjal zira bi noonu mooy boo ci tàllalee def ko ci ñett tàllal benn tegaat tàllal benn tàllal benn la muy toll lu toll noonu la si mooy loolu mooy lan après loolu ca gannaaw ku ji ku jéggi foofu bokkoo yow nekkul ne yow mi la yonent bi hmm, alayhi salaatu wassalaamu li wax waaw waaw <laughs> am na benn affaire moo fàtte woon ci taxrij bi mais nañ wax lii ba pare mu ne waqiila am na ñeneen ñu wax ne baynahu wa bayna qadri ramyati ramya bi bi xajar am na ñetteelu wax ñu ne non mooy bayna yaday musalli mooy waa ji bu taxawee fi muy julli boo jëloon boo nattoon ne bu ñu jëlee aw xeer sànni ci karamam fa muy tollu foofu la mais lii la wax moom nag dogu ci dara daa wax wax yi jàll mais insha allahu taala ñun li ñu gis ne moo gën a dëgër bay na yaday mooy ci kanam kanam boo lii lépp ñu wax man na ko dugg mais li mu lii wallahu a'lamu bis-sawab mooy fi nga xam ne mooy fii lay sujjóote voilà mooy miqdaaru moom fi muy sujjóote foofu la sinon ku jaar après fa muy sujjóote ca kaw ca kanamam fële kooku wallahu taala alam kooku bokku ci voilà mais fi nga xam ne moom buy sujjóot lool sax moo tax yoneen saa salaam ne buy romb bëgg a jaar sa kanam comme ni ñu koy gisee loolu ci taxriij bi ba léegi euh, bu ñuy wax li ñu fàttaleku nii dinañ ci ñëwaale insha allah bala ñuy dugg ci àtte yi dëgg-dëgg mooy euh, que ne bi mooy fi muy sujjóot bu taxawee fi mu war sujjóot nga ci kanamam voilà mais sinon bu dee comme fu toll di sànni xeer wala ay foo xam ne ca gannaaw mbir ma fu sori loolu même bu defee def deful sutra deful benn lu mu samp ci kanam wala lu mu teg loo xam ne day tax nit ñi duñu ko dagg loolu nit ki bu fa jaaree wallahu taala alam mooy loolu dara newu ci parce que loolu ci mën nañ ko tuddee ci kanamam waaye ci kanamam bi ñuy wax mooy lële waaw mooy fi nga xam ne moom lay sujoote wallahu taala alam li ñu bëggoon waxta wax te fàtte woon ko ci taxriij bi euh, mooy <laughs> mooy Ibnu Uyayna rahimahullah xam nga riwaayaat yi dane Busru da ne man Zayd ibn Khalid moo ma yónni ci Abu Abu Juhaym sauf que sauf que sauf que Sufyan ibn Uyayna moom da koo soroo ci Abu Nadr ah, mu jaar ci Busru ibn Sa'id Busru ibn Sa'id ne foofu arsalani Abu Juhaym as'alu Zayd ibn Khalid al-Juhani madha sami'ta min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul waaw moom contraire li ñoom imaam Malik wax la la la indi moom Sufyaan di xaritu imaam Malik bi <laughs> te dëkkoon Makka <laughs> moom dane non moom moom moom dane non c'est pas que euh, moom riwaayam te ne Busru Zayd ibn Khalid moo ko yónnee non Abu Juhayma moo yónni Busru ne ko demal ci Zayd ibn Khalid al-Juhani laajal ma ko la la dégg ci Yonent saa salaam daal di wax hmm? mooy comme suñu hadis bi. te loolu al al-Humaydi nekkoon àndandoo imaamu Shafi'i dëkkoon màkk tamit moom noonu la ko soowee jëlee ci Sufyaan al imaam Ibnu Maaja jëlee na ko ci Hishaam ibn Ammaar mi ngi gisoon keroog mu ngi doon dóor yar yi ca imaamu Maalik rahimahullah moom mu jëlee Ibnu Maaja jëlee ko ci moom waxoon nañ la moom ñëpp soloo ci ñoom kutubu sitta tuutee des mu bokk ci juróom ñeenti yooyu nekk seen sëriñ ñoom ñëpp parce que sauf que imaam Muslim moo jëlewul ci moom quoi. Hisaam ibn Ammaar mu ne mu jële ci Sufyaan ibn Uyayna waaw soog ko foofu da ne arsala arsaluuni ila Zayd ibn Xaalid asalu dana dañ maa yónni ci Zayd ibn Xaalid boobu may tuddul kan moo ko yónni te boobu dana ci Zayd ibn Xaalid léegi nag fii nag am nag ñoo xam ne dañ ne ah non ndax bu boobaa mooy kon xadiis bii nii xadiisu Zayd ibn Xaalid la wala xadiisu ki nga xam ne mooy euh, mu tudd euh, al-Juhani ah muy abu al al al al euh, Zayd ibn Khalid kon ci kan lay nekk ci yëpp léegi nag mbir mi euh, bon am ñu ne bon Imaam Ibn Uyayna moo juum waaw waaw <laughs> non moom moo juum waaw. loolu ku mel ni Ibnu Ma'in Yahya ibnu Ma'in jël nañ ci moom que ne loolu dafa njuumte la googu ci kii la jóge ci euh, Ibnu Uyayna al al imaam Hanbal jële ci imaam Ahmad bokkuñu de Hanbal taalibeem la woon <laughs> attention fa maam ja al imaam Ahmad ibnu Hanbal mais Ahmad ibn Muhammad la ibn maamam moo tudd Hanbal mais dafa amoon taalibi boo xam ne xambal la tudd imaam Ahmad waaw yu bari da ngay dégg ñu ah, nee na ci riwaayatu Hanbal nga naan mais lii est-ce que bu tuub lii ah. waa ñu ne ashara ilayhi al Ahmad fi riwaayati Hanbal loolu mooy lan ñu ne la non parce que Hanbal dafa am taalibi bu tudd Hanbal <laughs> waaw <laughs> mu ngi mel ni yow sax yow sa maam tudd Musa. nga am taalibe bu tudd Moussa où est problème <laughs> ñu naan la Moodu ibnu Moussa léegi ñu ne a ah, am na riwaaya Moussa nag jëlee na ci Moodu nga foog ne maam jëla déet du maam jëla daal beneen la rek loolu la <laughs> waaw kon loolu euh, euh, euh, waaye nag <laughs> hmm, am na nag ñoo xam nañ ne non pourquoi ngeen ne dañ da ngeen di juumloo Soufiane Soufiane juumul waaw. waaw <laughs> ma ne Sufyaan juumul xam nga lu tax juumul mbir mi lenn kese la mooy ku ci nekk da ngaa yónni ci sa moroom waaw dañoo yónni wante rek waaw loolu la këne kii dafa yónni woon euh, euh, Zayd ibn Khalid dafa yónni Busru waaye Busru ba mu demee Zayd euh, Abul Juhaymi yónni na ko ci Zayd ibn Khalid loolu la <laughs> Allahu ta'ala léegi nag buñ paree ci lii nañ ñëw nag ci li nga xam ne mooy masaayil yi nga xam ne ñoo nekka fii léegi mooy euh, bon imaamu Nawawi rahimahullah wax na la kenn mbir mi leen la euh, li nga xamante ne mooy lii day wane ne dafa xaram léegi nag tax bi dafa xaram non lii moom parce que quand lii waadul shadid la quoi waaw ak tëkku la ak waadul boo xam ne shadid moo la imaam al-Hafiz Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ne qaala an-Nawawi fiihi daliilun ala tahriimil muruur fa inna al-ma'na al-hadiith an-nahyu al-akiid wal wa'idu shadid ala zalik loolu mooy liñ gisoon sànq mu wax ko ci al-Minhaj voilà ne moom dafa ne lii daa xaram hmm? mu imaam al-Hafiz Hajar nag ne wa muqtada zalika an yu'adda min fil kaba'ir waaw mu ne nag kon nag lii li muy kii mooy dañ koy boobaa dañ koy boole ci kabira yi ah parce que quand même tëkku yu toll nii moom loolu day wane ne loolu moom euh, daa nekk la nga xam ne mooy kabira la waaw mooy bàkkaar la bu maga maga maga maga maga maga maga maga waaw waaw bu mag a mag a mag moo tax lii lool du du nawaa ah. voilà loolu c'est pas que bon dara fi garaawul ah man damay jaar ci kanamama ah. te lool dara du ma ci fekk déet ku a ne dara du ci fekk xanaa déggoo leen saa sana wax waaw bu xamoon yow di xaar quarante soit jour bu dee jour bari na bu dee mois bari na bu dee at bari nga xaar loolu moo gën ci ngay jaar ci kanam ko julli nga jàpp ne loolu dara newu ci quoi non kon loolu dafa garaaw loolu dafa garaaw loolu dafa nekk loo xamante ni vraiment daa nekk loo xamante ni lu lu xaram la voilà waaw léegi nag euh, kon loolu bu leeree léegi nag lan mooy tax tax bi ah kon àtte mooy daa xaram léegi mais lan mooy tax tax bi. mooy est-ce tashwish moo tax wala déet mooy jax-jaxal ki nga xam ne mooy kiy julli lool boo tax yeneen saa sam tere lii yàq concentration wala beneen xikma la waaw ku mel ni ñoom imaam na xajar ñoom ni ñuy waxe dañoo gis ne illa bi tax tax bi lenn la mooy euh, que tashwish la mooy da ngay jax-jaxal indil yàq concentration kuy julli dëgg la loolu am na ci waaye yonent bi alayhi salaam da wax na ci xadiis ni nit ki bu taxawee di julli borom bi boo nekk digganteem ak xiblaam bi mooy jàll bi muy jàll ci moom mooy day dog loolu amaana nag lool moo tax même bu dee ay tashwish bi mënuñ ko ci génn complètement voilà mënuñu ko ci génn complètement ah. léegi ah, mu mu des kii euh, Maliki yi rahmatullah leen lenn ci Maliki yi lu siiw la sax ci ñoom dañ naan non lii nag jaar ci kanamu ku nga xam ne mooy julli loolu daa am bu dee mooy koo xam ne day julli ke moom kese la la waayit bi moom lay wax waaw moom lay wax waaw waaye bu dee koo xamante ne nii imaam la tamit moom it ci la ki nekk imaam yow nga ñëw bëgg jaar ci kanamu imaam bi waaw bëgg jaar ci kanamu imaam bi waaw ñaar yii maaliki yi am ci maaliki yi ñoom nañ ne lii la kii julli moom kese ak imam bi kantaa ki ñuy jiitee jaar ci kanamam daraa ci newul waaw loolu bokkul ci lii ñu tere parce que sitraay imam bi mooy sitraam waaw léegi nag loolu bon imam alhamna xajar dane loolu moom euh, le fait que bu dee tax tax bi te moom loolu la dëgëral que ne mooy tashwish mooy indi jax-jaxal te tamit xaw a yàq concentration kii julli mais loolu kër mu nekk moom kese wala imaam la wala dañ koy jiite ban différence ci am parce que bu dee dañ koy jiite nit jaar ci kanamam am na ñu yàq ci moom am ah mooy loolu day xew waaye wax bi mooy dafa mel ni tax tax bi dëgg-dëgg du tashwish même bu dee mu ngi ci biir lu loolu mooy dog gi ngay dog diggante nit ki xiblaam loolu la yoneen saa salaam di tere. ne bu ko def bu ko kenn bu bu kii def lool bu xamoon waaw bu xamoon ndax loolu day mel ni keroog bi bi ñuy wax tere bi muy tere ku gestu ndax boo gestoo borom bi day day day day dumóoyu lu xaw a mel noonu lay dugg ci cadre boobu waaw ki ñëw nag jaar ci kanamu euh, maar kii kii kii julli nga jaar ci kanamam ak sutram ak tamit wala fi muy sujoote fi nga xam ne mooy ci kanamam insha allah looloo gën a dëgër mooy kanam gi loolu la fi mu taxaw ba fi muy sujoote kooku mooy da ngay dog loolu même bu dee ne dëgg la tashwish bi mën na cee dugg parce que tashwish bi premièrement mooy nit mën naa jaar ci ndejoor daal di lay tashwish mooy daal di lay perturber yow muy julli mën na jaar sa càmmoñ daal di lay perturber mën na jaar sax ci sa ginnaaw wala nekk sa ginnaaw perturbation yi gën a parce que xam nga ne am na ku taxaw sa ginnaaw te julliwul amul xaw xaw ma sawaay lu mu fii def quoi bàyyi ma muy ne Allah akbar mu ñëw taxaw sama gannaaw xam nga loolu kooku mooy mu ngi koy perturber perturbation boo xam ne amaana bu ne woon ci kanamam mu xam ne bon kii day robbu manoon na gën a waaye loolu sax taxul ñu ne waa ji mooy tashwish bi mën na nekk ci côté yëpp lañ la bëgg a wax même bu dee ne ñu ne hadis bi da ko génne completement mais amaana dëgg-dëgg mooy dog diggante waajee xiblaam loolu la hadis bi di tere amaana loolu mooy li gën a dëgër di wax ji que ne loolu moo ëpp doole ci tere léegi nag bu boobaa mooy ba ba pare Maliki loolu ñu wax lii dëgëral seen wax mooy xadiis bi nga xam ne Sayyidna Ibnu Abbaas voilà Sayyidna Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma keroog bi nga xam ne ci la doon wax ne ah, fële ca Makka yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon jiite jullit ñi ma ñëw dégg ala ximaarin ataan waaw yéeg ci gëléem non mbaam moo xam ne mu jigéen la ma daal di koy yeew daal di jaar ci lenn ci sàppe bi te saxaaba yam jaar ci seen kanam kenn kenn puusu ko te kenn tamit jañu ko ah, te wala bi mu paree kenn neewu ko yow ñu ngi julli ngay jaar suñu kanam kon lool day dëgëral waxu li nga xam ne mooy lool ci ñenn ci maaliki yi ñi nga xam ne dañuy wax loolu ne bu dee ki nga xam ne dañ koy jiite la jaar ci kanamam loolu dara new ci ça veut dire la mooy waa ji dañuy jiite fii yow nga ñëw ci jàkka ji imam mu nga fee mais nekk ca biir sauf que sàppe bi imam bi ñi muy ñi nekk ci gannaaw fii lañ nekk mais am na benn chambre ci biir yow kenn du la ne ah léegi nag doo jàll parce que fii gars yi tax bon da jaar seen kanam ñoom avancé ku ñëw avancé jaar ci seen kanam waaw loolu wallahu taala mooy li gën a dëgër contrairement imam al-Hafiz moom dafa jàpp ne tashwish ji daal moo tax te bu dee loolu la que nekk kenn moom kese wala kuy jiite wala koo xamante ne dañ koy jiite amul dara loo xam ne lu leen wutale la waaw léegi nag fii euh, al imaam al ibnu daqiq al iid rahimahullah rahmatan wasi'a ah, dafa andi fii ne loo xam ne ab teqantal imaamul hafiz tamit mu koy tudd ibnu hajar euh, rahimahullah di ko toxal moom tamit hmm? Euh, euh, euh, te kii bon mu moom dane imam ibn Battal istanbata imam al-Hafiz mu ne tanbihan ahaduhuma mu ne istanbata ibn Battal min qawlihi law ya'lamu anna al-ithma yahtassu biman ya'lam min-nahyi wa irtakabahu waaw <laughs> <laughs> mu ne al imaam na Battaal de daa jëli ci xadis bi ne law ya'lamu mooy law ya'lamu bi xadis bi wax mu ne loolu kon bàkkaar bi mooy ku xam ku xam tere gii ko yonent bi alayhi saam tere nga xam ne yonent saa salaam tere na lii ba pare nga ñëw jaar ci karamu kooku kooku mooy am bàkkaar parce que law ya'lamu bu xamoon almaar waaw kooku la léegi nag bu dee ki nga xamante ne nii moom xamul xamul woon loolu yëgu ko xamul woon ne loolu dañ koo tere ah, kooku moom bàkkaar bi lii ñu wax moom du nekk ci kaw mooy imaam alxam na xajar ne wax axlu min zalika fii bon waaye jële lii nag ci law bu kàddu googu kese loolu am na lu sori waaw mu ne lakin huwa ma'rufun min adillatin uxra waaye xame nañ ko ci yeneen dalil daal kene ki nga xam ne moo xam di def maa tey ak ki nga xam ne xamul ñaar bokkuñu même bu aslu bàkkaar bi waaw léegi mu ne imaam al-Hafiz mu ne beneen affaire mooy zaahirul hadiis anna al-wa'iid al-mazkuur yaxtassu bi man marra laa bi man waqafa aamidan <coughs> masalan bayna yaday al-musalli aw qaa'idan aw raqada mu ne nag boo gisee lii ki ki romb hadiis li muy wane ci biti tëkku bi mooy ki romb mais ki ñëw taxaw ci kanamu ki julli taxaw te bougéwul statique te moo ko tey wala mu nekk koo xamante ni dafa toog ci kanamu kiy julli loolu nag nit ki mën naa gis comme ci jàkka yi toog dem bay jóg gis kuy julli nga xam ne boo jógee yow gars yi dañuy jaar ci kanamam nga toog loolu loolu dimbali sa mbokk ci yiw la loolu baax la bu ko defee yow nga may ko sutura mooy nga nekk koo xam ne day tax nit ñi duñ jaar ci kanamam ba mu pare nga geestu gis ne pare na nga jàll loolu nag li gën a rafet bu boobaa moom bu la gisee ngay jóg mu nga mun a la barakallahu fiik wala jazakallahu xayra voilà yal na la yàlla fay le fait nga toog euh, wala mu jël benn affaire ñëw tegal na ko ngir nit ñi mën a jàll loolu lépp kooku bon manoo nekk ci biir julli ji di ko remercier non waaye boo gisaatee après euh, wala kii man nga ko remercier ne ko ndax li nga def ndax ku leen man sana ilaykum ma'rufan fa kaafi'u bu ngeen ko manul na ngeen ko defal njekk ñaan ko ñaanal ko ba mu xam ne fay ngeen ko te waxoon na ci beneen xadiis bi ko rëpp ku leen defal njekk ngeen ne ko jazakallahu xayran kooku matal nga liñ ko waroon a fay ku leen defal njekk neen ko matal fay loolee gisoon nañ ko ci xadis boobee kon loolu lu am am solo la ak ki tëdd boo ki tëdd parce que sayyidatu Aisha radiyallahu anha da doon tëdd yoneen saa salaam di julli mu tëdd ci kanamam yeneen saa salaam naree naree sujjóot daal di koy daal di koy kobos laal ko mu mu xëcc tànk yi yoneen saa salaam sujjóot voilà <laughs> waaw lool bu doon ne par exemple mooy tëdd googu euh, manu la nekk kon kon doon na ko ne yee eh, Aïcha yàkki romb yéen a yem voilà yow yàkki romb yàkki kii waaye nag ki taxaw ne jonn moom ci kanam koy julli ka taxaw te li ñu wax nii taxul loolu bon bu dee moo ko tay noonu jóge fële rek ñëw taxaw ci kanamam loolu quand du loo xam ne lu nice la quoi <laughs> waaw <laughs> <laughs> waaw moo tax imaam al-Xaam ne laakin in kaanatil illa fii tashwish ala al musalli fa huwa fii maanaam waar mu ne bu dee nag waa ji moo ko tey li tax mu def fii yëpp ñëw toog wala taxaw wala tëdd ci karawam ngir daal di koy jax-jaxal kooku ci maanaawu kii romb ñoo yem parce ba léegi imaam al-Hafiz fàttale ko moom daa jàpp ne kii romb li tax tax tax bi tax ñuy wax mooy day day day jax-jaxal waa ji waxoon nañ la amaana sax du loolu gën a dëgër insha allahu taala léegi al imaam ibnu daqiq al nañ ñëw ci lim doon wax al imaam ibnu daqiq al dafa tudd ci lenn rahimahullah maalikee yi comme ni ma man xaas naa jar di continuer di wax mu ne nee dafa ne bon dafa diviser xaalu ki nga xam ne mooy romb ak ki nga xam ne mooy julli ci bàkkaar bi ñaar ñooñu <laughs> eh, ci ñeenti ñeenti xaaj ci ñeenti xaaj ñeenti xaaj la ko diviser mu ne boo xam ne kii romb day am bàkkaar mais kii julli du am bàkkaar am boo xam ne kii julli mooy am bàkkaar kii romb du am bàkkaar am boo xam ne ñaar yoo xamante ne nii am boo xam ne ñi mooy ñetteelu xaaj kaaj kaa bi mooy ñoom ñoom ñaar ñépp ñooy am ñoom ñaar ñépp ñoom ñaar ñépp ñooy am bàkkaar waaye ñoom ñaar ñépp ñooy am li nga xamante ne mooy bàkkaar voilà léegi euh, am boo xamante ne bu mujj bi nag bu mujj bi euh, mooy mu ne mooy ci nga xamante ne mooy euh, ñoom ñaar ñëpp kenn du ci am bàkkaar waaw bu njëkk bi nañ ko waxaat ñeenti cas ñeenti cas ñeenti cas yoo xam ne bu njëkk bi ki nga xamante ne ni mooy kii robb mooy am bàkkaar kiy julli du am bàkkaar beneen bi mooy kiy julli mooy am bàkkaar waaye kiy romb du am bàkkaar beneen bi ñoom ñaar ñëpp ñu am bàkkaar beneen bi ñoom ñaar ñëpp kenn du ci am bàkkaar léegi nag mu leeral loolu mu ne bu njëkk bi mooy waa ji taxaw di julli teg sutura teg li nga xam ne moom lay teg ci kanamam lay samp wala ab chaise bu mu teg boo xam ne day tax nit ñi comme axarati rax comme lu toll di eh, jeexitalu eh, eh, teg gi ñuy teg ci gëléem voilà mu teg lu toll noonu wala lu ko gën a lu ko gën a kawe ah eh, ngir nit ki bu mu bu mu nekk koo xam ne day jàll ci kanamam léegi bi nga xamante ne loolu la bi nga xamante ne nii loolu la ah mooy ki nga xam ne dafa def sutra teg ko koo xam ne du aw yoon mooy daa ñëw du yoonu nit ñi la ñëw taxaw di julli wala fi nga xam ne passage la nit ñi dañ fay jaar du foofu dafa ñëw foo xam ne fu xaw a la ba pare mu teg ko loo xamante ne nii moom la teg sutra mu ne bu boobaa kii ñëw tak ki war a romb mu am feneen fu mu jaar mais mu jaar ci kanamu kanam kooku ak sutram mu ne bu boobaa kaa bi mooy waa ji day am bàkkaar kii romb mooy am bàkkaar benn ñaareelu kaa bi mu ne mooy ki nga xamante ne nii mooy ñaareelu kaa bi mooy fi nga xam ne mooy kii julli mooy am bàkkaar mais pas kii romb loolu mooy lan mu ne mooy waa bu ñëwee di julli ci foo xam ne passage la yoonu nit la. ba pare tegu fa sitra waaw wala moom mu teg sitra bi foolee jël sitra bi moom muy sujjóot fi muy sujjóot matul un mètre ak fi mu taxaw matul kenn gi la mais mu jël sitra bi teg ko trois mètres <laughs> waaw te kii war a romb amul feneen fu mu jaar amul fu mu jaar bu boobaa kii julli mooy am bakkaar waaw mais pas kii romb parce que moom moo gàttañlu soit defuma sitra du tout wala mu jël sitra def ko foo xam ne pare fi nit ñuy jaar la ñëw di julli te waa ji ku war a jàll amul feneen fu jaar mu boobaa moom mooy am moom mooy bàkkaar parce que bu boobaa daa war a jël am def ko fi mu ko war a def mu jege ko après kuy jàll mën a jàll ci kanam kon kii day bàkkaar ñaareelu la ngoog ñaareelu kaw ñetteelu mooy ki nga xamante ne mooy ji dafa taxaw li julli foo xam ne. Euh, moom jàllukaay la waaw jàllukaay la deful sitram wala sitram mu jël ko teg ko ci ajak waaye suuf ko fii ki war a romb am na feneen fu mu a jaar léegi moom mu préféré jaar quand même ci kanam waa ji julli mu ne boobaa ñoom ñaar ñëpp bàkkaar ndax ku ci nekk yow maadaama am na foo jaar waa ji romb mënoon na jaar foofu bàyyi teggi fii keneen këri kantaa kee moom mooy sitra gi mu waroon rek soit teg ko wala fam ko teg kenn du ko jote kon ñoom ñaar ñépp ñoom ñaar ñépp ñooy am bàkkaar léegi ñeenteel bi waaw mooy comme bu njëkk bi nga xamante ne waa ji <laughs> ñeenteel bi lan la la waxoon nee na le kenn ñoom ñaar kenn du ci am bàkkaar waaw mooy waa ji dafa julli foo xamante ne nii dafa sulli def Euh, foo xam ne du du passage du yoon mu teg ci waaye sauf ki nga xam ne mooy romb amul feneen fu mën a jaar te il faut mu jàll léegi kooku bu jaaree ci karabu lool jàll kee def na li ko war moom it ah amul feneen fu jaar mu jaar fi mu ne kaa bi ñoom ñaar kenn du ci am bàkkaar imaam alxaam na xajar ne waaye daal li feeñ ma ne zahirul hadith yadullu ala manil murur mutlaqan ma ne li feeñ ci bi moo yii nii teqantal bi yé malgré yi ma ne dañoo tere nit ki di romb ci loo xam ne lu ñu doyal la ci lu ñu doyal dañ koo tere dañ koo tere hadis bi daa rob law ya'lamul mar te hadis ibn euh, Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu bon waxoon naa la sànq bon sànq dama après sama xele ci génn sax que ne hadis bii nii par exemple mooy du hadis bii kese mooy wax ci bunt bi voilà ku mel ni al imaam ibnu Umar radiyallahu anhuma imaamu Muslim rahimahullah bi nga xam ne ci kitaabu salaa baabu sitratul musalli ah bon xadiisu kii bi lañ la indi na xadiisu euh, ibnu ibnu kii Abbaas bi ñu la doon wax sànq te mu te mooy mooy màkk keroog bi muy jaar ci kanamu nit ñi te xadiis boobu muttafaqun alayhi la. bi mu naan aqbaltu rakiban ala ataanin wa bi minan fa marartu bayna yaday saffi fa nazalat waaw fa nazaltu fa arsaltu ataan wa daxaltu fi saff fa ne minaa la woon yonent saa sam nit ñi ma ñëw ah man Ibn fekk maa ngi doon door a dugg néegu góor léegi mooy ma yéeg benn mbaam mu jigéen après ma jaar ci benn partie euh, euh, sàppe bi ma wàcc daal di bàyyi maam mu dem après ma daal di dugg ci sàpp bi te biñ paree kenn neew ma eh, Ibn Abbas yow li nga def na loolu après nag imaam Muslim ginnaaw xa buntu boobu daa def bon moom deful buntu yi baabu man al-maar bayna yadal musalli moom bi hadiis Seydina Abu Saïd al-Khudri bi nga xam ne ci la doon julli benn waay bu bokk ci doom Ibn Abi Mu'ayt yi daal di jóge nee c'est pas al nag du euh, doomam jooju. ibn Uqba bi nga xam ne moo doon gouverneur ba <laughs> ba gaay doon jame Seydina Usman nga xam ne ñoom ñoo bokk yaay mais bokkuñ bàyyi du ko parce foofu dafa demoon après après Seydina Usman dafa demoon mi sa nekk foofu nekk yeneen yi xew après yëpp yooyu yëpp da cee beru woon moom euh, fekk woon alors que bii Marwan <laughs> Marwan sa ci Marwan moo ne woon gouverneur Médina de la part de Seydina Muawiya quoi radiyallahu anhu léegi am benn booy bon ci booy bani mus abna euh, euh, bi Mu'ayt yi daal di benn jeune duga ne bëgg a romb boo xool xool amul fu mu jaar ah Seydina Abu Sa'id doon julli puus ko ak loxo waaw ci baat bi la ko teg puus ko booy bi xool xool trouvéwul lam egin masaaxan amul feneen fu mu jaar loolu ci kanam kon kii loolu mooy wane ne sànq li Maliki bi doon wax kii imaam ma Abi Daqiiq al-Iid li mu doon wax naan rahimahullah kii def teqantal bi nangam bu mujj bi bu dee waa ji def na lim mu def wala te keneen kee gi jàll amul kii julli waa te kii jàll amul fu mu jaar kooku ñoom ñaar duñu bàkkaar loolu Ibn Abu Abu Sa'id al-Khudri mi bokk ñu riwaayu bi dégguñ ci booy bi xool xool jeune amul feneen fu mu jaar mu bëgg jaar ci kanam mu puusaat ko ko ci kii bi waaye yow bu tar puus bam ci bi baat bi lépp ko puus puus te mu ngi julli ah puus ko ci baat bi bu gën tar léegi nag <laughs> waa ji waa ji nag daal taxaw daal di wax ay kàddu seen abosan yi daal di dem nag mer puus nit ñi daal di génn nag ja fekk lii ci jàkkaay yonent bi la ah alayhi salaatu wassalaam dugg ci monsieur le gouverneur Marwan daal di koy kalaame eh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri li mu ko def quoi